wa Suhayb mooy ar-Rumi moom tamit euh, Aflax Yaasir hmm? euh, mooy pap mooy Yaasir mooy maam mooy baayu Ammaar ma ànd ak alihim këram maanaam waa këram yu tedd ya ani maa ngi tey suma Sumayya Sumayya soxna su baax soosu xam ne Abu Jahl daf koo jam xëj ne yow bu ñuy wax mu naan ay diine ay yàlla mais dara taxu la jóg c'est Muhammad dafa rafet kese nga bëgg ko loolu kese moo tax nga di ko topp jam ko paaka ci dënn bi kii euh, xeet mu génn àdduna moo tax ñu ne moom moo njëkk shahid ci lislaam maanaam moo njëkk nekk martyr abdullahi doomu sayyidna Yaasir summa ta amaaran ak sayyidna amaar radiyallahu anhum ajmain ñooñu euh, dañ leen daan takk di leen diri xam ngeen gis ngeen màkka ni mu kii ku fa dem dina ko xam euh, place ba na mu tàngee xeere foofu na dañ daan bàyyi jamono yu daan gën a tàng yooyu lañ daan jël takk leen yeewu seen tànk yi di leen diri ñuy xoos ñu di leen ñaas tàngal lu ñëw ñaas leen waaw taal ay taal di leen ko mbugale yent bi sallallahu alayhi di leen romb sabran ya ahla yaasir fa inna maw'idakumul janna waaye muñ leen yéen waa kër yaasir seen maa ngi joxante ak yéen rendez-vous kon jamono ji d'accord bon xaaral ma teel kii parce que ku la mënul musal ci kasu rëbës bi sa way hmm? mënu musal fële loolu waxu caaxaan la ñu bëri dañ koo foogee waxu dëgg bu immuable mais waxu caaxaan la parce que sëriñ bi kenn doyewu ko muy def nit ñi ay millionnaire ak milliardaire sëriñ bi niñ koy doyee mooy mu teg nit ñi yoon bi yàlla bëgg nit ñi tegu ci loolu na nekk un acteur wala social kese bu mu woote woote moom guide religieux bu mu ko wax parce que du du loolu mooy rôlam sëriñ bi kenn doyewu ko loolu voilà yeneen bi sallallahu alayhi mi ngi nii ñii da leen daan romb ñu nekk ci coono yi gën a màgg problème yi gën a mag yi gën a rëy ñu di leen teg métit yi gën a tar yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mënu leen ci woon génne mënu leen ci génne d'ailleurs Seydina Yaasir xam nga lu mu doon def dafa yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam rangoo ñu da doon tuur coono ni mu doon metti ni mu gis gaa yi ni mel moom ci boppam ñu koy teg ay métit waxat naa bi mu waxee jël ko xot ko ak ñeneen ak ñeneen ñu koy dal mais moom ci boppam ñu teg xeer ci kawam muy fomp rangoñ yeneen bi saa naan ko yaa rasulallah ad-dahru hakada daal yeneen bi àdduna moo mel nii de waaw maanaam moom yittewul problème am de yeneen bi moom moom ak coono yam nekke woon ak waa këram yi ñoom loolu lañ doon daj mais ñun moom non seulement imaginer wuñ sax lu mel loolu mais dañ cee boole maanaam booy wax sax naa la eh, sa way te nga bàyyi ngay wax voilà maanaam jëm ni wax rek fi ñu toll ci loo xam ne na parfois enjeu bi sax tax koo rëy rek rek rek da ngay gis nit ñi dañ lay tiital mbaa ñu tiital seen bopp maanaam ci fekke gi ñu fekkee rek ngay wax wax ni te li gën a màgg li ñu la mën a def mooy mooy wax xam nga ñun li gën a màgg li ñuy def mooy wax ndax boobu xam nga droit de l'homme yeeg yaa ngi dégg liberté d'expression ba xeet yooyu ñun li gën a màgg liñ la mën a def mooy wax la ngàññ la wala ñu weddi la sawaay li nga wax bu dëgg toog ko xolal noppil ko toogal xamoo li ngay wax li ngay wax xamoo ci dara toogal fële ñun li gën a màgg mooy loolu saaga sax kenn la ko def ba pare amuñu sax fitu taxaw ne ay la yowén lii du dëgg yàlla lii la bëgg bëggul lii loolu ñeewuñ ko te ñee li ñu doon buggalee yëpp mooy mooy rek le simple fait que ñu gëm yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jamono jooju àtte lislaam yi nekkuñu fi woon a ah. wét gëmal rek lañ la wax gëm ak ñàkk gëm maanaam li fi xew li nga xamante ne moom nga mën a affirmer mooy day saa yu jaww bi nañ laa gis nga dem ci yàlla yi mbaa danga gëm léegi affaire yi ah ah da ngay bokkoo ci ñuy dingat yooyu lañ lay yooyu lañ lay dóor ba pare nag teg la ay coono yu dul jeex nag parce que tout simplement dañ laa jiñ ne yow léegi da ngay bokk ci ñuy dingat mais jamono ji ñu ne mais as bien sûr que damay diingat mais nag lu bon laay diingat du diingat lu baax lu baax moom matut a diingat mais lu bon mais assumer ni da diingat bi eh, lu tax ko du diingat te nag kaay ma wax ni benn affaire yaakaar naa donc am na maa ngi koy fàttali yenn mbokk bu yàggul. ñi bon ñi seen sañ-sañ bu yi ñu am ci nekk ci yu bon yi ñu nekkee ba pare di ko fësal amuñu lenn luñ ciy nëbb lenn rek a tax mooy ñi baax ni ñoo noppi loolu kese la bu ñu baax ñu taxawoon di wax di di di di kaas di jàmbat léegi ñu bon ñi gën a tànn ko ci ñi ñuy doxal te bu yàggee comme ni ko waxee la peur va changer de camp mais instant bi peur bi la féete ci ñi baax ñi la féete ñoom ñooy xool lan lan war wax ak lan la war a wax voilà donc loolu dafa bokk ci natt yi miqdaad ibn amri yi mi mooy sayyidina miqdaad ibn aswad radiyallahu anhu moom it ñooñu la bokkoon ñu néewul doole di leen buggal xabaab sayyidina xabaab ibnul arat radiyallahu anhu moom tamit noonu lañ ko daan def benn bés affaire bi dafa méttee méttee méttee tàngoor bi parce que yaram bi yëpp xoos carrément parce que benn jour ñu tudd Seydina Bilal radiyallahu anhu naan wuu li mu muñ li mu muñ am Seydina Bilal dafa siiw ci li mu muñ radiyallahu naan ahadun ahad mais moom mu génne wane dëgg ginnaawam lu rëdd yu ñuul yi maanaam dañ koy diri ci ci ci ci ci ci tàngoor bi ak ñaas yi ñu ko doon ñaas mu ne xool leen sama yaram bi yëpp ni mu yàqoo. ndax ñaas yi ma doon ñaas ak diri bi ma doon diri ci tàngoor bi parce que ñoom lu ne lañ def dañu sax takk benn gëlëm wala fas rek dawal ñuy diri ko di dem ba nga xamante ne moom tàkk-tàkk bi mu ne sama tàkk-tàkk bi daan taal sama ndigg li laa ko doon fayee moom ndiggam li la doon fayee tàkk-tàkk bi mu ñëw ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko mais ya rasulallah ala tad'u llaha lana ala tastaghfiru lana ay yéen daal yàlla ay way xanaa ñaan yàlla pour ñun ay way doo ñaan yàlla mu dimbali ñu saa <laughs> saa yow ñu njëkk leen dama moo gënoon métti dañ daan gas kàmb dugal ci nit ki suul maanaam nga xam ne partie bi ci kaw moo fi nekk ñu jël si siyee ko parce que tout simplement gëm yàlla wala ñu jël peñe boo xam ne weñ la bu ñu tàngal di peñe bit ginnaaw nit di ko peñe ba yax yi rek des lii moo leen daan dal mu ne waaye léegi tey nit jóge mën a jóge sanaa mooy sanaa euh, capitalu yaman am na ñu ne capital bu sanaa bu Saam la ba xadara mawt te du ragal dara lu dul xanaa till bu lekk rek ay xaar yu mu àndal mais sinon sécurité mu ne mu tegal ko ci baax bu am solo walaakin na ku tas taajiluuna da ngeen a yàkkamti nag waaye rek da ngeen a yàkkamti te li mu waxoon wax na dëgg loolu yëg si na mais ñoom loolu moom lañ la dàggal ba pare gars yi façon bu ne lañ def même période bi dañ ko def mooy bi ñuy jël ndox bi nëkk ci waaje même façon boobu dañ ko daan def façon torture bu ne dañ ko def ñun lan lañ def ñun ban sacrifice la ñuy def lan la ñu diine ji jaral ñoom diine ji survivre lool na leen ñu dund loolu yépp mais ñun lan la jaral ñun lan lañu suñu diine jaral l'islam bi dafa war a avancer mais lan la ñu jaral da ngay en fait amul benn benn benn kii quoi amul benn volonté quoi aucune volonté pour affaire yi yow daal lenn ngay def da bokk ci gars yi lu ñu wax ne gars yi nga gars yi vraiment ay jàmbaar lañ dinañ toppatoo affaire yi dinañ kii yow daal gars yaa nga fa rek seetlu ngeen ni. daa yooyu wër li tax taxawuñu mooy kenn nangu wut a def benn sacrifice loolu moom moo tax taxawuñu parce que ku nekk day jàpp ne non gaa yi nga fa non gaa ay jàmbaar lañ nekk quoi dinañ ci kii jàpp na dinañ ci taxaw dinañ def nag amul kenn ku mu jaral benn sacrifice ou presque voilà. looy def sax dañ lay jéem a découragé wala ñu ne la la saa yow da ngay xaru rek mais nag am na benn mbir mu am solo c'est que masse maanaam amatu naas mooy comédie mortelle comprendre wuñu à quel point la ngëneelu yàlla lëkkaloo wee ak maanu dem maanaam yàlla du seetaan ki nga xamante ne effort yi ñu war a def yëpp moom daf def na ko sacrifice yëpp def na ko ba pare mu wëlbatiku résultat ci moom nekk zéro ci des dem seen yoon loolu yàlla du ko def ko beral moom tamit mais nag résultat bi bu mu ko xaar tey wala suba peut-être dans dix ans quinze ans vingt ans trente peut-être jamono jooju lay ñëw. mais loolu day am munoo nekk pendant vingt ans trente ans di def say sacrifice di sax parfois di nangu sax salaire bi nga war a am sax nga koy gis muy wàññeeku wala yenn mbir yu bari yoo xam te ne doo ko da nga naan non finalement dinaa def lii dinaa ci perte nii ok mais dinaa dinaa def lii parce que pour diine di mën a avancer la nga li ko def pendant vingt ans trente ans après nga wëlbatiku yàlla ko nga xamante ne mos na moo def benn sacrifice loolu du am. nga néew yàlla après day wax non yàlla nag da ngaa may ku euh, moo mën a maye loolu après la ñuy wax mais duñu gis ni nga néelu yàlla lëkkaloowee ak maandu tem duñ ko gis. graw ci la bokk si loolu nit ñi duñ ko gis ñaare loolu ñaare nit ñi duñ ko gis ñoom day jàpp rek ne non graw kiwul affaire yi xam nga aussi projet yi voilà waaw jazakumullah waaw mais maadu teg borom bi subhaanahu wa dafa am maanaam dafa lëkkaloo ak gëneelam dafa lëkkaloo euh, mu ne ummu Ubays euh, moom jàng la ci waa banu Zuhra ma Lubaynata ak lu bay nag am na ñuy wax euh, zinniira wa nahdiyatun ak nahdiya ñoo ñëpp mawlaatu nahdi yi mii ñoom mawlaatu waa banu nahdi la maanaam ci benn jigéen bu ci ñoom maanaam benn ñii maanaam ñu bëri ci ñoom nag Seydina Abubakar radiyallahu anhu maanaam ñii ñu tudd juróom-ñett ci ñoom Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom moo leen goreel moo Seydina Abubakar radiyallahu anhu moo leen moo leen moo leen gore la maanaam nga gis tamit Seydina Abubakar radiyallahu li bu doon jullit waaye bu bëri ji ngiy jàpp rek koo gis ñu ne dañ koy dañ koy néewal doole rek nga dem te kat gaa yi presque ñoo bokkoon benn wax ñoo xawoon na bokk benn wax bu ñëwee ne dañ ko def Seydina Bilal Seydina Aflah Seydina euh, Xabbaab wala euh, Seydina Ammaar wala euh, euh, kii ñi Lubayna az-Zinniir ak Nahdiya ñoom ñëpp dañ naan ko yaa ko yàq maanaam loolu lañ maanaam bu ñëwee mais ça gi ngi bugal kii doo ko bàyyi mais yu métti yi nga koy def nii mais nekk nit attention ah du yow yaa ko moo tax mu nii suuf suuf suuf boo bëggee ma bàyyi ko mais jënd ko jàpp na ni kenn doyu ko dara saa jënd seen naa seen Abubakar radiyallahu anhu jënd lu ñu laaj mu jox loolu am na beneen point bu mu ñuy dugal muy point bu am am am solo ñun duñ jënd jàpp duñ jënd jàpp mais mais am nañu ay maanaam dañoo am yoo xam dañ ko war a def dañ ko war a def. génn ci njaam bu ndaw bi mais génn ci njaam bu ndaw njaam bu ndaw bi mooy lan salarié ki lay fay moo lay moom maanaam daal sa temps bu bëri moom en fait amatoo temps yow sa temps moo ko moo ko yor sa lépp moo ko yor presque say dund ci ay condition ci moom lay aju sa maanaam euh, bu nee la doo julli doo doo julli bu nee la koor ngay woor neexuma sax nga commencé de inquiété wu soit doo woor wala nga jël congé ak yeneen ak yeneen ak yeneen waxuma ne nekk salaire yi baaxul ah mais maanaam li ma bëgg a wax mooy suñ bëggee génnee suñu bokk jullit ñi ci ay situation précaire yi ñuy dund ñun tamit il faut que ñu jéem a bokk ci xamante ne dañuy yor mbir yi baa ñi nga xamante dañ leen di embaucher kese il faut que ñu bokk ci ñi nga xamante ne ñooy élite bi nga xam ne dañuy jóg ne non ma bañ damay def damaa war a réussir affaire bi damay def lii entreprendre pour am su ma amee ñii ma dimbali leen. waaw employé ñii ak ñi nga xamante ne population bi dañ leen a exclure parce que tout simplement seen diine lañuy toog ñooñu bu ñu amee compétence yi pour liggéey liggéey bi ma jël leen. Hmm? waaw dinañ nekk ay salariés mais cette fois-ci dinañ nekk ay salariés yoo xamante ne dina maanaam euh, duñu te duñu leen tere julli par exemple duñu leen tere bu ñu waree muuru ay jigéen la duñu leen ko tere. ainsi de suite su am liberté wu pratiquer seen diine voilà au moins dinañ am loolu noo ko pare yeneen ñu mbir da aju yoo xamante ne ne soo soo que boo nekkee entrepreneur employé nga koy mën a def boo bëggee dimbali ay nit na loo bëri na ne serait-ce nit ku jógee ci statut étudiant war a changer statut am loolu rek tey boo nekkee boo nekkee entrepreneur mais mën nga ko dimbali facilement ak yeneen ak yeneen y a beaucoup de choses yoo xamante ne maanaam njaam gu ndaw bi foog ñu génn ci nekk di jël mbir en main gars yi bu taxawee ñuy kaas wéy média yi mi ñuy def nangam nangam mais média yi mais créer sa média bu fekkente ne ñoom dañuy da ngay wax ne li ñuy wax baaxul mais yow créer di wax lu baax mais c'est que affaire dafa gën a simple voilà mais tey lépp lépp lépp kaa war a da nga kaa war a xaar keneen ki defal la ko xataa mayonnaise sax. il foog nga dem nga jënd ko te nga mën ko defar bu gën a gaaw gën a neex gën a baax gën a yomb ci njëkk. mais c'est vrai da affaire esprit de de daan mais lool fokk mu am jullit ñi fokk ñu def loolu Seydina Aboubacar radiyallahu anhu loolu rek moo tax mu def li mu mën def bu dul loolu mënul def li mu def yëpp. te nga ñu mu gënoon ñëpp sinon da leen di bàyyi di toog comme ñun nit ñi def toog naan bi tàmbali di xoolal di wax mais nga foog ne gars yi ñu fexe woon ba am pouvoir kenn dina leen ñemee di fontoo ci kaw télé ci biir télé bi mais dañuy ñoom ci seen bopp yi gars yi bu ñu waxul ñu dem jënd seen télé teg di ci wax. mais bu ñu mënul loo sax ñu créer ay chaîne bokk chaîne YouTube mi créer ko dóor ci ay abonnés yu bari jullit ñëpp dem abonné ci ñu am ay deux cent millions deux cent mille deux cent trois cent mille abonnés léegi tey nga gis ñuy commencé wax ñu leen di déglu ñoo ñoo gën a fort télé bi après mais kenn du def loolu dañuy toog rek di kaas voilà non gars yi dañu soxor quoi gars yi sont méchants sont kii mel ni xale boobu rek nga xam ne day doog a dem école dégg baatu méchant fu mu dem rek ku mu romb rek ne la méchant ñun toog gis ne lii dañ kaa war a def moom mooy tax mbir yi avancé def ko mais sa loolu mais lan nga bëgg mu de la raay loolu bëgg mais du ko def. sooy xeex ak nit muy dóor bu baax sa tontu warul nekk kii dafa soxor trop ni muy dóoree daa metti loolu warul nekk sa tontu da ngay dóor yoo tamit sinon dañ lay kaw ci ah. parce que bu waa ji dóoree gis ne fay woo mu dóoraat beneen troisième bi gis nga boxeur li ñuy def dañuy dóor bi dóor bi troisième bi moo lay kawute noonu lañuy ñuy def nag ñoom après lan la def dañuy acharné wu sa kaw te comme ni ñu ko waxee woon ci début bi mooy yëfu bu xot la ñuy def comme nga néew doole a néew doole doon am ci femme boole yi day am day kenn du leen invité maanaam ñoom la débat bi concerné mais kenn du leen laaj ñoom lan lañ xalaat ci mbir mi Euh, ñi ngi tout le temps ñi ngi wax way les salafistes nangam les salafistes nangam mais ban salafiste lañ invité ci télé bi au moins moom mu défendre position ban salafiste ngeen mës gis ñu woo ko ci télé bi ne ko kaay gars yi ne salafisme bi baaxul tontul kan lañ ko mës def amul mais dañuy jàpp bopp nit ñi dugal ci way les frères musulmans le salafiste kaay ma wax leen benn affaire xam nga ñu bëri de keroog am nañu ma ko doon wax ba j'étais étonné que ni loolu naka la ma nekk salafiste yi ñoo gën a contre ay attentat ñoom pour ñoom sax ci seen mentalité seen idéologie seen pas-pas dafa bokk ci loolu mooy autorité publique maanaam nga ñëw def euh, maanaam euh, li kii di wax euh, mooy li fi la zone yi def manifester wu manifestation ci ñoom mënul nekk contre la l'autorité publique mën na nekk Arabie saoudite boo leen gisee nguur gi taxaw fii ba léegi ak ñoom Qatar ak yooyu loolu kese moo tax bu doon ne salafis yi idéologie violence bi wax boobu lañ am kon ba tey kenn waxatul nguuru Arabie saoudite bi kenn waxu c'est que dafa am yoo xamante ne ay idées reçues la gars di ko wax di ko wax di ko ba nit ñu bëri gëm ko fekk du dëgg du léegi nag gis nañ ni ndekete plan la te dool waroon nañ koo xam bu yàgg c'est vrai que waroon nañ koo xam bu yàgg mooy ne plan la rek pour lan diviser pour mieux régner maanaam dañuy njëkk a dal ci kaw benn groupe boo xamante ne ñu gën a marginal tuuti ñu ne salaf si après tuuti ñu dugal ci frères musulmans yi teg après tuuti ñu xool ñan lañ ci mën a dugal nañ xool ay signes yoo xamante ne dañ naan lii ay signes de radicalisation la boo amee sikkim boo boo dee muuru voilà boo dee sol pantalon bu cëkk boo dem jàkka lu bari et notamment pendant le ramadan ak yeneen ak yeneen ak yow da ngaa radicalisé ñu boole la foofu gis nga boobu bu jàllee dañ naan jëmmi lislaam ci boppam moo won képp ku nekk jullit nañ ko arrêté boobu lañ foofu lañuy dem après maanaam affaire yi crescendo mais comme que jullit ñi ñoom du ñu gis loolu jàpp nañ ne bu dalee tee rek war ngaa bëgg ah dal nañ ko ñun il ñu wane ni bokk ñoom ñee déedéet yàlla ñu yàlla sàmm kon ñii yonent bi sallallahu alayhi lii moo la daan dal julli ci jamonoom mais mu fekke ko metti na ko mënu ci dara ñeneen ñi tam mënu ci dara lan lañuy def alxuraan xam nga lu ko doon wax fas ah, fas de sabran jamil muñul muñ bu rafet fasbir inna wa'dallahi haqqun muñul ndax li yàlla liggéey dëgg loolu foog ñu xam ne yàlla day nattu jaamam yi dañuy toll ci situation boo xam ne dañ leen di ñun nag yéeguñu fu ñuy persécuter euh, am na ñu ñuy persécuter am na ñu ñuy ñun ñun fi ñu toll mooy rek suñ lay stigmatiser di la di la di la kokkali di la caricature ñun foofu rek lañ toll gis nga étape boobu nag bu ñu bàyyi mu jàll suñu bàyyee mu jàll rek problème am mooy ci persécution lañ jëm lu leeral la laa nga wax état yi su jàllee julli ñi toog rek naan non gars yi dañu soxor gars yi dañu kii rek kenn wax tey da gis dañuy wax imaam sax mais mënta wax ne eh, muuraay bii daa bokk ci diine ji la bokk mais loolu c'est maanaam daa bokk ci diini ji quoi loolu moo gën a seetlu joxoon ko loxo góor jigéen dafa xaraam baaxul ñun ay jullit la duñ ko def jeex na ça veut strictement rien dire par rapport ak intégration bi ñu mën a am ci société bi mais c'est que tout simplement ay jullit la dañoo am droit pratiquer suñu diine un problème mais loolu rek il sont incapables de l'assumer loolu kese dañ am incapacité yu am affirmer ko dañuy raay raay waaye bu samee d'ailleurs même ci xurba yi sax imaam yi duñ ko wax maanaam dañuy gis ñuy nekk ci leneen di wiiri voilà alors que mais non ci voilà ci société bi carrément bokk ci carrément ci anam yépp participer totalement ci développement dëkk bi mais sans quand même quand même doo ne ma xanaa bul nekk ci nga doon man sama yaram dafa ñuul maanaam il faut il faut pas nga ni ma sa yaram bu ñuul bi dama bëgg léegi mu weex mais non munul ne nanga noonu sama diini di du ko bàyyi ab jullit laa du ma ko bàyyi ah. après yéen ngeen xool loolu def mais man damay continuer nekk sama jullit laa sama jullit laa léegi nag boo bëggee ma nekk jullit boo xam te ne dootul nekk ci jullit tamit nga wax ma man damay bañ de toute façon voilà c'est aussi simple que ça yal na yàlla xam fa hijratan fa hijratan لا المختار في رجب لحاجة عابة خمس طالب السلام على نبي ليل أجمعين السلام génn na ci ñaareelu sujet léegi mi ngi dugg ci ñetteelu sujet mooy hijrat xabasa wala al hijratu ilal xabasa euh, wala moom ñetteelu sujet bi mooy al hijra tey ñaari hijra yi euh, kon adina digale al muxtaaru ka yàlla tànn wala boog fa adina digale al muxtaaru ka yàlla tànn fi rajabin ci weeru rajab aama xamsin atum juróomeel ba hijratan ak gàddaay bi xabashatin jëm xabasa xabashatin jëm xabasa muy Abyssinie Éthiopie fi mu nekk moomu lu tax mu ne taalibi salam yi maanaam ngir sàkku ak jàmm mucc ngir sàkku mucc comme euh, weeru rajab la gàddaay bi euh, juróomeelu at ginnaaw bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkee maanaam maanaam bi ñu ko yabalee maanaam bi amee 40 ans donc bi mu amee 45 ans la ci weeru rajab ñu toog fa euh, Shaaban ak Ramadan njàlbeenu Shawwal ñu ñibbisi gàddaay boobu yàggul mais euh, li tax parce que bi mu gisee ni mbugal yi ni mu mettee ni doon sonale gaay yi ak ñi nga xamante ne ñooñu lañ doon faagaagal ci biir jullit yi yonent bi sallallahu alayhi ne nañu rëcc nañu mucc mais dina am benn mbir mu am solo boo xamante ne danañ ko gis mooy lan mooy raison mucc boobu loolu daal ci ñëw léegi ci kanam insha allah mais raddal atiqu la raddal atiqa noonu raddal atiqu ndax ذا برك الغماد جوار حارث فعن تيق خير مستريم صلى على نبي وآله ndax euh, dañ ko delloo mais dellu na itam al mooy kañu goreel ci sawara Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu daa bokk ci turam bi xam nga gis ko yu rafet yi mu am moo tax comme li ñu doon wax léegi bàyyam ne ko yow ñu néew doole rek ngay nekk di goreel quoi te nga goreel gaa yi am alal gaa gaa yi am doole nga xamante ne au dinañ la mën dimbali mu ne ko non man ñii lay dimbali moo tax ñi mu mujj dimbali euh, te mooy Zimriir ak Nahdiya seen ke leen moomoon jigéen ja leen moomoon da leen daan ñaas ci bopp moom da leen jël da leen ñaas ci bopp mais yàlla da ngaa fay da a fayul moom it daa feebar feebar boo xamante ne dañ naan ko bopp bi foog ñu la ci ñaas <laughs> ñooñu di jël ko bopp bi di di dóor di ñaas <laughs> mu ne euh, muy liggéeyam mais nag dafa am benn acte bu am solo boo xamante ne moo tax ñu dellu si waat boobu attu attu bu am solo la mooy ne bi la Seydina Abubakar radiyallahu anhu goree lee jënd ci saasi dafa dem fekk leen ñuy dëbbal ñuy dëbbal ci leen moomoon mu ne leen sa moom goree ngeen léegi bàyyi leen ñu ne noonu noonu may ñu rek ñu yeggale liggéey bii ba pare maanaam ñu leen ko liggéey bi ñu ko doon defat ànd ak ne pourtant seen noon la ànd ak mu leen daan teg ànd ak daañu yëpp mais comme commencé nañ ko liggéeyal ñoom bëgguñu bàyyi liggéey bi te liggéey bi rafetul yéegu loolu tamit day wane maanaam niñ ñàkkee am rancœur ay rancune fàttaliku lu bon lu ñaaw nekkul ci ñoom gàddaay gii nag Seydina Abubakar radiyallahu anhu moom dafa ñëw ba ci bartul ximaati wetu Màkka la nekk euh, ñu da mooy jiwaara xaarisin xaaris ibnu doxin na moom moo ko euh, moo ko téye maanaam ne ko kaay nga nga dëkk nga maanaam man ma ma ma garde la parce que foo jëm mu ne ko man de fi ma jëm mooy xabas damay gàddaay mu ne ko déedéet ku mel ne yow yelloowul ñu koy génne dëkk bi yelloowul tam muy génne ci dëkk bi léegi ni mu ni ngeen parce que yow yow da dimbali ku ñàkk dangay ngay teral gan da ngay euh, dimbaliwaate ci ay problème yu nit ñi di amee maanaam nga fexe ba wutal leen ci ay solution ba pare dangay ngay fàggu ji loo xam te ne amoo ko mooy comme jikko yi soxna Xadija radiyallahu anha melaloon yeneen bi sallallahu alayhi bi mu dellu si exactement même jikko yi ba pare da ngay jox mbokk maanaam yi même jikko yi moom la dem ne ko comme yii jikko da nga kaa jikkoo yow yelloowul ah ñu lay génne ci dëkk bi euh, mu ne ko ah man de sama nit ñi ñoom ñoo ma jàmm mu ne ko nañ dem man maa lay garder mais Seydina Abubakar radiyallahu anhu bi ñu demee condition bi waa Quraysh tëral bon ok maam daal ko walla bon dafa ñëw ne leen bon Quraysh gars yi man maa ko man maa ko garanti ñu ne la d'accord ñu ne ko mais ñun nag benn condition lañ koy nangoo mu toog ci dëkk bi de euh, ñun terewuñ ko mu julli mu def yi ñaan yi muy ñaan alxuraan gi muy ñaan yëpp terewuñ ko ko mais na ko def ci ruqu ni këram maanaam bu ko suñu xale yi di di gis bu ko suñu jigéen ñi gis parce que day leen di influence voilà loolu tamit beneen problème la bu ñuy jànkoonte sëy yi yow pratiquer ko bu ko won xale yi boo gisee problème mu voile bi sax bokk na ci li ko yëkkati mooy dañ naan non bu gisee xale yi dañ leen di influencer ah ak yeneen ah Seydina Abubakar radiyallahu moom daal defar jàkkam ci biir këram mais ci roq ba fële la ko defee mais comme Seydina Abubakar moom bu dee julli di di di jàng alxuraan di jooy xale yi di ko seetaan ak jigéen ñi yéeféer yi ñëw mer mer ne non loolu waxoon nañ la ko neewoon nañ la sooy kii na noppi bul bul def buru yi waroo def bruit parce que da nga influencer suñu xale yi nangam ibnu doxin na tam dem wax ko Seydina Aboubacar radiyallahu anhu Seydina Aboubacar ne ah man nag moom dinaa def lii mu mu dindi mooy gën ci ñu wommatu moom dafa wommatu ci li ibnu doxin na wax mu ne tawajjahu lin najashi mustafa tawajjahu lin najashi al-bahra qad ratibuba an wa ya raju lan fi arba'i الرنوم مصطفى على نبينا chine jëm ci Najaasi mooy Négus mooy buuru Éthiopie Abisi euh, ñoom euh, li tax mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lan moo tax mu tànn foofu ndax daf ko tànn ngir yi bu njëkk bi mooy dafa ne foofu kooku buur la boo xam ne kenn du tooñ kenn ci kanamam maanaam euh, nan lañ ci tuddee réfugié maanaam dañu dem réfugié foofu pourquoi parce que foofu buur la bu fa nekk kenn du tooñ kenn ci kanam loolu am solo la te loolu réewu jullit ñi ñoo ko war a mel ba ne kenn tooñ kenn ci seen kanam waaye malheureusement yàlla na yàlla ndam euh, ñoom ñu dem euh, albaxra géej gi xat rakki bu la waroon bokk na ci tamit li tax mooy yeneen bi sallallahu alayhi xam nga euh, sayyidat ummu ayman radiyallahu anha da ko yoroon te moom foofu la cosaanoo donc moom daka daan nettali na ci foofu ni mel dëkk bi ni mu amee jàmm xabasha ainsi de suite donc mu tànn ko donc loolu tamit bokk na ci liñ ci xamee moom mooy kuy jiite maanaam kuy jiite ay mboolooy jullit da ngaa war a comprendre géopolitique bi nan la demee maanaam war a toog noonu rek doo xam lu xew ci àdduna bi quoi dañ lay nettali rek te liñ lay nettali sax doo xam dëgg la mais yenn bi saa sam le fait que mu xam ne xool dëkk yëpp mu ne loolu dem leen fële Éthiopie parce que géopolitique bi da kaa maîtriser woon aussi maam di xool ni xew ci ah. mu ne ñoom baa ak wayaa rajulan muy baa ak ñaar wayaa ak fukk rajulan ci ay góor fii arba ak rurum yi ñu nekk ci ñeenti jigéen comme ñoom Seydina maanaam mbooloo yooyu ñoo demoon mais bu ñu xoolee composition mbooloo bi dinañ gis ni ñi nekkoon du ñu ñi gën a néew doole du ñëwee ñu tudd ci ne ñoom la doon néewul doole loolu moom tax ñuy war a questionné wu mooy objectif gàddaay boobu. est-ce que pour rëcc yaram bi la woon wala pour rëccal diine ji euh, comme temps bi duñu may ñu dugg ci analyse fenn bu ci nekk dañ naan rek euh, li tax moom mooy ngir rawale diine ji la ci boppam moo tax yenn saa saa tànn ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a am maanaam ñi ñi gën a am yaakaar ci biir jullit ñi ñooñu nañ leen rawale su ko defee ñooñu parce que ñooñu nga gis ne non seulement ay kilifa lañ ci Quraysh mais aussi maanaam ci askan bu baax lañ bu mag lañ bokk mais aussi dañoo bokk ci ñi nga xamante ne amuñu néew ñu ñu doole trop nga gis ne même Seydina Abubakar radiyallahu anhu dañ kaa delloo woon comme ni ñu ko gisee léegi moo tax demut maanaam bu ko defee ñooñu ñu rëccee dem dinañ mën a gën a dundal diine ji feneen ci beneen territoire foofu amaan nañu amee fa doole ñu mën dellu si waat te fii nii bu ñu leen naree faagaagal ñi fii ñi ñi maanaam duñu du ñu mën a faagaagal ñëpp parce que dina am ay bon élément yu baax baax yu nekk feneen loolu dafa ay stratégie la qaala najashi mustafa qaala najashi id lil ardi qaala هو خير الشر لم يسومي على نبي وعليهم أجمعين السلام Quraysh yi lu mu leen wax is ba nga xam ne lil ardi ca dëkk ba ca suuf sa mooy suuf xabasha xat balahu dëgg dëgg yegg nañ ca ne leen antum yéen su ñu ñu wóor ngeen maam ñu wóolu nekk ngeen en sécurité maanaam kon la yeneen bi wax xalaatoon sallallahu alayhi wasallam am na yéen ñoom dañoo ñëw ñu jël leen euh, euh, accorder leen seen réfugié seen statut de réfugié politique ñu toog ci dëkk bi vous êtes en sécurité maintenant c'est bon vivez en paix maanaam suyumun ci euh, seen làkk mooy mooy wóor ngeen nekk ngeen en sécurité wa tayru sharri te piccum mbon lam yasumi du naaw ci seen kaw du leen tiim maanaam mooy tranquille la amul lenn loo leen di loo leen di tiit daal di ñëw wu mais sauf que après dañoo dellu maanaam comme niñ ko gisee ñetti weer daanaka lañ fa def lan moo waral loolu ñu dellu parce que euh, gàddaay ji gis nga gàddaay la gu am solo gu am am solo la maanaam mooy boo gisee ni situation bi mayetul nga dund ci benn suuf suufa si yàlla si yaatu jugeel foofu nga dem nga toxu nga dem feneen mais nga jël priorité ba d'abord mooy nga rawale sa diine mais li ñu bari di wax léegi gàddaay wéy faut faire la hijra en fait loolu il faut faire attention ci loolu parce que booy gàddaay fan nga jëm dëkk boo xam ne comme ni ko xadis bëri waxee dañoo yàkkam dëkk boo xamante ne mën nga fa julli duñ la ko tere mën nga woor duñ la ko tere boo aji mën nga dem dellu si la ko tere boo fa nekkee jarutu ngay hijra gàddaay jarutu waaw te jamono jii ñu ne dëkk yi ñuy wax dëkk jullit la te loolu daanaka constat la boo xam ne jarul ñu ci sori léeg-léeg dund si diine yi ci réew yi ñu ne ñun mooy gën a yomb foofu léeg-léeg dund ko ci yenn réew yi nga xamante ne dañuy wax pourtant ay réew jullit la te yu bari lañ nag ci réew yu mel noonu ci réew jullit yi moo tax tamit ay yépp il faut faire très attention léegi nag min qissati najmi Mustafa min qissati najmi أبو راجعين إلى نحو الأهالي وزادوا شدة السخان صلى على نبي وآله الراجعين إلى نحو نحو الأهالي وزادوا شدة الصخب من قصة النجم ci qissa maanaam nettali qissa comme ni loolu sax bi séquence bi xewoon ci an-Najm mooy suuratu Najm suuratu Najm weeru koor la wàcc Ramadan la wàcc ci juróomeelu at ginnaaw bi ñu yebalee yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, dafa am xissa bu ci siiw nag te moom mooy loolu daal di ñëw léegi maanaam bi boo boobu wàccee mu am ay xabaar yu dëpp yu jóg wax na léegi yéeféeru Màkka yi tuub nañ dugg nañ ci lislaam gars yi ne kon nañ dellu boo rek nag seen dëkk Xabasa bon du jëfe leen seen diine amoon ngeen amoo leen fi benn problème mais sauf que dëkk ba neexul ci ñoom maanaam voilà situation dëkk bi dafa xawoon a metti quoi ci ñoom loolu nag mu tombee comme li ñu naan woo oto bu la ñu daal di ah, yi tawak bon daan def ba daw ñoom dañ kaa gën a yokk nag dañ koo accélérer encore lan moo ñu dellu mu ne gis sax de qaala dafa wax tilka al-gharaniqul ula wa inna shafa'atuhum la muntaja tilka al-gharaniq yooyu li al ula ñooyu kawe sajadu mu ci la ñu sujjóotoo way nashafatum law murtaja mooy te eh, rammu dañ koo yaakaar xam nga la lam afaraytum laata wal uzza wa manaata saalisata al uxra tilka al eh, laata xam nga yéefiir yi dañoo jël gaa yi noonu lañ def dañoo allah ni wut bu jigéen yàlla bu jigéen ñu ne allah ñu ngi dégg mais allah bu jigéen am na ñu tuddee ko laat aziz al aziz yàlla ñu ne moo xam ñu bu jigéen ñu tuddee ko usa al manaan yàlla la ñu ne non léegi nañ jël beneen yàlla bu jigéen ñu tuddee ko manaati noonu lañ def bi ñu bi yàlla ne mais xool leen laat ak usa ak manaat rek def tilkal ci liñ wax ah nee na léegi tilkal garaane qur'ana picc yu mag yaa ko wa inna shafaa'atahum la murtajaa seen ramm dinañ koo yaakaar rek bi ñu demee ba feew sootu naj mi ñu sujjóot en fait histoire boobu dinañ ñëw ci expliquer ci wax ne wéru mais dinañ wax ne ñoom loolu lañ rek gaa yi lañ dégg fële ñu demoon xabata loolu lañ dégg saxaaba yi radiyallahu anhum nee na zannu ñu njort maanaam ne yéeféer yi sajadoo dañoo sujjóot zannu njort li jahlihim mu ngir seenu réer ta'zima màggalu amrihim yi seeni mbir lakinnaha waaye nag mbir mii ñu nettali bi qissatun ak nettali la koo xam ne axyaaruna ñi nga xam ne ñooy suñu tànnéef yi ci borom xam-xam yi taxawu lañ koo jam dañoo jam fii xaar ci qissa boobu kazattaalu comme ni nga xam ne noonu la jamee firraawi ni mu amee ak jam firraawi na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo solo wax yooyu min borom yi ci am loo xamante ne euh, wax euh, nga xam ne noonu la ñu bëri waxee ci borom xam ne rahmatullah alayhim ne ji dafa ala kulli xaal wérul comme al-Hafiz Ibn Kathir imam euh, Ibn Hibban comme ñoom al-Bayhaqi ak ñeneen rahmatullah alayhim mbir mi lu tax wérul déjà min haythu sanad ci wàllu càllale gi moom lay wax kasam taxam fi raaw yi la min ko moom mi di dukkee ci borom xam-xam yi maanaam ñi nga xamante ne ñoo soloo xadis boobu dañoo am ñu ñu jàpp al xadis bi ay marasil rek lañu mais ba ci ñi ñu soloo ci ñoom marasil yi wér na ba ci càllale boobu mais ay marasil lañ tamit mooy Euh, dafa am ay dog-dog ci càllale yi gaa mais nag euh, ñii nekk ci càllale yi ba ci ñoom wér nañu mais alal ku xaale euh, borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li ci ëpp dañoo dañoo ñàkk wéral wax yooyu dañ ni xaalis wérul borom xam tafsir yu bëri nag dañ koo indi ci seen tiir yi mais wax ji wérut li tax wérut ngir tënk dinañ ko ngir wax lu tax wérut bu njëkk bi mooy càllale yi ci nekk dañu am problème

tout le temps di wax yeneen ci bi naan ko reconnaître nga fi suñu yàlla yi ah nga leen fi ba tey xanaa tey ngay waxat kon loolu beneen bi ci des mooy wax ci amul sens c'est-à-dire que euh, te waa Quraysh ci ay nit lañ ñoo xam ne daal nañ comprendre lu am sens ak lu amul sens maanaam ak yooyu yëpp day tax ñu mën a xam ne wax ji du soxla wér euh, léegi. am pour pour dajale maanaam lan moo tax ñu koy nettali ko ñu ne ñenn ñi tamit seytaane moo wax ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye loolu ñun li ñuy wax à notre niveau mooy haasha wa kallaa yonent bi moom sallallahu alayhi wasallam seytaane du ko roy ñetteel bi ci des benn benn bi ci bi ci bi mooy ne mën nañ leen a wax mooy lan mooy dañ naan dañ naan. yéeféer euh, yi ñoom ci seen bopp ñoo créé wàcc histoire bi yéeféer yi ci seen bopp ñoo ko créé mu siiw mu nekk ay rumeur comme ni ñuy def tout le temps léegi léegi sànni leen rumeur noonu mu siiw ci rajo yi ci télé yi ñu bari di ko nettali fekk dara du ci dëgg ah ay rumeur créer ay info fake news ay fake news voilà mooy loolu wasaaniyan haajaru aydan mustafa wa thaniyan haajaru aydan wa niswatuhum hayyun rijaluhu mubi iidatil jamal dëgg bi gis nañ ni ndekete du woon mais dañoo delluwaat mu jeex maam dañoo delluwaat rek aydan ba tey waaye bii baa wa seen jigéen ñi xaj ñun fukk lañ ak juróom-ñett rijaaluhum seen fukk ak ñett mooy 83 jigéen ñi nekk 18 góor ñi nekk 83 ñu daal di waaye ay bis booba yéeféer dañ leen a topp ah, yéeféer dañ ne dañoo euh, Abdullah ibn Rabi'a ak Amr ibn al-As boobu ndeysaan yéeféer la woon ñooñu lañ yabal ñu dem pour dabi ji leen non non non que ngeen dabi gaa yi ngeen faxe ngeen fexe ba najaas yi delloo si leen parce que c'est parce que li es la ci yéen voilà diplomatie bi nag dégg ñu activé diplomatie bi pour gars yi dem jëli ji leen hmm? il faut leen rapatrier donc voilà xaabu wa dallu Mustafa xaabu wa dallu fa ya Musa liman kafaru id arsalu linnajashi rawma raddi lu ñu wax dañoo ñëw euh, Najaasi yow rey sa gaay yi am na ay gaay yoo xam ne suñu dëkk lañ jóge Abbas na man li ma bañoon li ma gënoon a bañ jamono jooju mooy Najaasi waxloo gaay yi ne gaay yi bu ñu wax maanaam mooy day ñëw stigmatiser leen wax def ci ay rapport comme ni ko gars yi wax bind nañu a fait des rapports les rapports ont dit que nos services secrets nee nañ gars yi def nañ lii gars yi def nañ lii gars yi def dul dëgg ok yéen def leen defal leen ñu rapport rek yéen defal leen ñu rapport rek après grand quoi ñun li ci nañ ko toppatoo na rapport bi ñëw rek gars yi def rapport ñu jox ñu yóbbu noonu la gars def rapport comme moom wax na jaar si way ñun nangam nangam moo tax ñu délégué ñu fii nangam et cetera léegi xam nga comme comme ñoom nii lañ mel dañoo bëggoon ngeen delloo leen ñun yóbbuwaat leen. Euh, najaasi ne mukk moo tax xaabu xaddi nanu mooy seen yaakaar tas na wala lu te torox nañu fa yaa bu'sa waay waay yéem naa mbonteeg musiba gi liman kafaru ñeel ñi nga xamante ne ñooy yéeféer yi ñu weddi ñi is ba nga xam ne arsalu yooyu yóbbu yónnee woon na lin Najaashi yi ñeel Najaashi yi raw marat dihimi ngir sàkku seenu dellu bi mu leen woowee li mu leen wax dañ leen anañu indi leen ñu indi mu ne gardien yi gaay indi leen euh, mënul yeeg chaîne yeeg ngeen teg ñu teg ñu ne wax nañu ñu daal di xool Seydina Jaafar radiyallahu anhu moo wax mooy discours bu si woowu ñun de ay nit lañu woon ñoo xamante ne dundu ku réer dëgg lañ daan dund xamuñu woon dara dañ daan jaamu ay xërëm seetlu woon tuur deret euh, dañ daan ku ku mën sa moroom duma dañ daan naan sàngara njaaloo seetlu ko woon mu am nag tedd ci ñun di ki gën a rafet jikko ci ñun moo ñëw jàngal na génnee ñu ci sànkute boobu indi ñu ci njub digal ñu ñuy jox mbokk digal ñu lu baax tere ñu lu bon di maanaam wax discours bu rafet Najaasi ne xee eh, ñii <laughs> moom lu ko delloo ko gaa yi dem xalaataat lu dañu revenir à la charge maanaam du ñu du ñu dem rek avouer vaincu kii réseau yi xool nan lañu war a def ñu ne dañuy dem ne leen ñu dem ne Najaasi mais est euh, xam nga dañuy wax ci sa diini ji topp ñu sa diini topp ñu suñu diini ah ba pare yow ñoom li ñuy wax sax ci yenn ay sax yu ñaaw la il nga gas gasal point boobu voilà maanaam foofu ñu wul lu ñu leen gàttal. Il faut trouver quelque chose. Voilà, il faut trouver quelque chose. voilà gars yi Najaasi wooluwaat leen saxaaba leen wooloon lan ngeen wax ci yonent yi ne ko ñun li ñu gëm ci moom mooy ne jaamu yàlla la yonent yàlla la te ruuxu yàlla la bu mu sànni ci Maryama abdullahi wa rasuluhu wa ruuhullahi alqaha ila Maryama wa kalimatullahi alqaha ila kàddu yàlla la bu mu sànni ci Sayyidatu mu nekk roox bu tukkee ci moom ne i mu dëdd suuf kii li mu wax jéggiwul lii ci dëgg gi yent yàlla Isaa nekk alayhi salaam maanaam mooy loolu day wane ne Najaashi li mu gëmul mooy lan mooy justement lii yent yàlla saa salaam wàcce woon moom ari siiw la woon voilà mooy ñu toppoon ak